bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi noo ngi dellu si ci jotaay yi ñu sumboon ci téere bii di atte yi nga xam ne jigéeni jullit ñi ñoo ko jagoo xam ne alallaamatu alcheikhu saleh ibni fawzan il fawzan xafidahu llahu taala dajale na ko mu di atte yu ama ama ama am solo ci jullit bi mu xam ko tey ñu war a dugg ci bunt bu bees muy alfaslu raabi bi mu tuddee axkaamun taxtassu billibaasi walxijaab mu di atte yoo xam ne nee na mi ngi jagoo lépp lu jëm ci colka jigéen ak lii di muuraayam mu di loo xam ne lu ama ama am solo la ndax wareef wii nii gi ñu ko bàyyi waral na ci xeet wi aw ay wu yaatoo yaatoo yaatu ak yàqu gu yaatoo yaatoo yaatu te lii di colka jigéen ak muraayam nekkul kom ni ko ñu bari yaakaare ne muy neex la rek loolu lu koy neex la rek mu def ko walla lu mel nooni waaye dañoo war xam ne farata la ci diine wareef la ni julli nekkee wareef koor nekkee ko wareef ni ay aaya di wàccee ci alqur'an di waral julli di waral koor noonu la ay aaya wàccee ci téere borom bi tabaraka wa di waral wareefu màgg wi di muuraayu jigéen ba tax na ci bindu tey bi ndax sëriñ da koo xaaj ci ñaar ci xaaj bu njëkk bi mu indi charte yi nga xam ne moom moo war a daje ci colkay jigéen ci ñaareelu xaaj bi mu wax wax ju spécial ci wàllu muuraayam ak war mu war dafa jiital charte yi moom ak Cheikh Saleh ibni Fawzan al Fawzan xafidahu llahu wax ne sifatu libaas alsharciyi lil muslima maanaam melokaan wi nga xam ne moom moo dëppoog sharia di melokaanu colkay jigéen maanaam jigéen nan la war a solo ana yan charte moo war a colkaam ba mu dëppoog sharia ba benn charte bu ci manqué ci charte muy bëgg a lim colka googu kenn dootu ko ne colka gu dëppoog sharia la waaye ndaw sa dafa wuuteeg sharia dafa mooy boroomam subhaanahu wa taala ci lam ko digal noona la war solo te mboolem charte yi ñu fi lim taala ay charte la yoo xam ne dangay ngay fekk seeni tegtal ci téere borom bi tabaraka wa taala ak ci waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam charte yooyu nag borom xam-xam yi dajale nañ ko ba mu yegg si juróom-ñetti charte donte ne a cheikhu saalix si bind bi juróomi charte la fi indi waaye dinañ indi yeneeni charte yi nga xam ne yeneen i boroom xam-xam ku su mel ni alallaamatu muhammad nasiruddin al albani rahimahu llahu taala ak yeneen i boroom xam-xam indi nañ ko ci seeni téere waaye it indi seeni tegtal ci téere boroom bi tabaraka wa taala ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jiital si mu ne awalan yajibu an yakuna libaasu almar'ati almuslima daafiyan يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها charte bi jiitu ci colkay jigéenu jullit mu ne mooy ne dafa war mu nekk loo xam ne lu yaatu la baafiyan lu sëmbërtal la yaatu ba nga xam ne dafay suturaal dafay muur mbooleem aw yaramam commencé ko ci bopp ba ba ci ay tànkam lépp lay muur loolu mooy charte bu njëkk bi mu ne ndax loolu yi moo koy suturaal di ko muur ci képp koo xam ne warul a gis lum warta gis ci moom ci ñu dul ay maxaramam képp koo xam ne du maxaramam te maxaram mooy koo xam ne ku mel ni baayam ak maamam jëm kaw ñooñu maxaram la maxaram lañ ci ndaw si wala doomam wala sëtam wàcc suuf wala ku bokk ak baayam benn baay wala mu bokk ak baayam benn yaay ki ñu tudde baay tax maxaram la si jigéen ak ndijaayam ndijaay mooy ki bokk ak yaayam ak frère am frère la doomu frère doomu sœur ak frère boo xam ne dañoo bokk nàmp bokkuñu maanaam du si ak bokk ci deret lañ bokk waaye ñoo bokk benn ween wu ñu nàmp meneen maanaam beneen jigéen moo leen nàmpal ñoom ñaar ñu bokk ween kooku maxram la ak ko koo xam ne rek ci gàttal sëy daganul seen diggante sëy daganul seen diggante mu di mbokkam euh, boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa araamal sëy seen diggante la ci ndaw si ñooñi cheikh Saalih dafa wax ne wala takshifu li maxaarimiha illa ma jarat al aada bi kashfihi min wajhiha wa kaffayha wa qadamayha ñooñi lañu may ndaw si mu woyofal ak muuraayam seen kanam ba e, muy bàyyi loo xam ne aada la aada la ñu koy gis si moom lu si mel ni nee na xar kanamam wala e, ay tànkam wala ay ay loxoom waxu waxuñu nag mu xaabaabal ba e, même bu dee maxramam la wala sax ay doomam am na loo xam ne waruñu koo gis si moom kon charte bi charte bu njëkk bi mooy ndaw si la muy sol buy génn ak képp ko képp xam ne ni waru koo gis ci lépp lu yàlla subhanahu wa taala xaraamal si moom yére boobu na nekk loo xam ne lu sëmbartal la muur mbooleem aw yaramam mooy charte bu njëkk bi ci ak tënk bi mu ne wa an yakuna saatiran lima waraahu wala yakunu shaffafan yura min waraihi lawnu basharatiha ñaareelu charte bi mooy dafa war a fat dafa war a fat bu yaatoo ba noppi dafa war a fat warta nekk loo xam ne dafa yaraax nee na yaraax ba nga xam ne la nekk ci ginnaawam dañ koy gis moo xam aw yaramam couleur aw yaramam la wala melokaanu yaram wa maam loolu dafa dafa yaraax bu yére ba yaraaxee baaxul dëppoowul ak sharia kon ñaareel charte bi mooy mu nekk euh, loo xam ne lu fatt la tusi ba muy sol na nekk lu fatt loo xam ne ku taxaw fii du gis lu nekk sa gannaaw ñetteel bi mu ne alla yakuna dayiqan yubayinu xajma aadaiha warta nekk lu xat lu xat loo xam ne dafay dafay marqué aw yaramam génne li nga xam ne moom mooy formam ñetti charte yi yëpp li nga fekk dalil ba ci saxiixu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne sinfaani min ahli nnaari lam arahuma te xadis boobu romboon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne ñaari xeet ngi nii gisuma leen maanaam si si jamonoom moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam xewuñu woon si jamonoom waaye dinañ ñëw si jamono dinañ feeñi si jamono di si jëkk mu ne nisaa'un kaasiyaatun aariyaat ay jigéen ñoo xam ne dañoo solu ba pare rafle solu ba pare rafle mooy colka boo xam ne dafa ñàkk sarfi ñu waxoon bu fekkee ne yére ba yaatuwul ba mbu muur mboolem aw yaramam lenn la la muur leneen la di feeñ kon solu na waaye rafle na bu fekkee ne dafa yaraax solu na waaye rafle na ndax teg na e, yére ci kawam ba noppi ñuy gis aw yaramam bu fekkee dafa xatit di génn formam solu na ba pare rafle na kon kaasiyaatun aariyaat mune ne mailatun mumilaat ay jigéen ñu jeng lañ ñu jadd yoon lañ ñu jeng lañ ci topp yàlla subhanahu wa taala waaye ñuy jengalaate lañ mu ne ru'usuhunna ka aslimati lbuxti lmaila ka aslimati lbuxt te mawdu bi moo taxoon xadis ñu romboon ko mu ne ñoo nga seen bopp ya ay mbir yoo xam ne seen bopp yaa ngi mujj mel ni jege ni gëléem mune ne laa yadxulna aljanna wala yajidna rixaha jigéen ñi duñu dugg aljana xetu aljana sax du leen du leen leen xeeñ du loo xam ne kon lu lu lu woyof mbir moo xam ne da lay tere dugg aljana ndax loolu kon am nga ci choix fii ba naan yow maanaam muuraay da da lay neex rek nga def ko wala neexu la nga bàyyi nee naa la ni julli nekkee farata noonu la nekkee farata ni koor nekkee farata noonu la nekkee farata ay aaya ñoo wàcc ci yenente bi sallallahu alayhi di ko farataal yenente bi sallallahu wax ci lu mel nii su mel ni ne laa yadxulna aljanna te bépp bàkkaar boo xam ne comme niñ ko rombee woon dañoo wax ne boromam dugg aljana loolu kabiral kabair dunub ci bàkkaar yu mag yi la bokk ci bàkkaar yu mag yi la bokk mu indi fi wax fi cheikh al ci ni mu firee fii kaasiyaatun aariyaat lan lañ ci jublu mu ne bi an taktas taktasiya maa laa yasturuha mooy mu sol loo xam ne du ko suturaal du du du nëbb aw yaramam mu ne fa hiya kaasiyatun wa hiya fi lxaqiqa aariya boo ko gisee moom am na lu mu sol waaye sa dëgg-dëgg dafa rafle sa dëgg-dëgg dafa rafle mu ne mu ngi mel ni mithla an taktasiya thawba raqiq mu sol yére boo xam ne dafa dafa yaraax alladi yasifu basharataha yére bi dafay melal aw yaramam maanaam de dañuy gis la nekk ci ginnaaw yére ba ci aw yaramam aw saw thawba dayiq wala mu nekk yére boo xam ne dafa xat dafa xat xat gi mooy dafa génne formam kon dafa solu ba pare rafle aw thawba dayiqa alladi yubdi taqaatia xalqiha dafay génne ni ko yàlla bindee maanaam dafa ne ñàpp ci kawam di feeñal nee na lu si mel ni ajizataha wa saacidaha wa naxwa dalik feeñal gannaawam feeñal eh, ay cëram daal ci gàttal ba ni kalaam cheikh al islam jeexe kon boobu mooy ñetteeli charte bi ñeenteel bi allaa tatashabbaha birrijali fi libaasiha ndaw si la muy sol warta niroog li góor ñi di sol warta niroog col kay góor su niroog góor rek dugg na ci tere duggu na ci tere bàyyi na charte si charte yi col jigéen mu ne faqad laana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo rëbb al mutashabbihaati min annisaai birrijal jigéen ñi niru niru lu góor moo xam dañuy sol colkay góor wala dañuy def yëfi góor di niru niru lu góor yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na leen te romboon nañ xadiis yi encore mu ne wala an al mutarajjilaati min annisaa la rëbbee jigéen ñi def seen boppu góor mu ne wa tashabbuha birrajul fi libaasihi an talbasa maa yaxtassu bihi nawcan wa sifatan fi curfi kulli mujtamacin bi xasabi niru gëmuy niru niru lu góor nag ci colkaam moo xam si façon bala nañ koy sole wala yére ba si boppam yére góor la mu ne dafay dellu ci aw nit ñu ne fa ñu dëkk lii dañoo xam ne góor a koy sol foofa góor lañ koo xamee saa su ko jigéen solee niru nirul na ak góor mu indiwaat fii waxu cheikh al islam bu xaw a gudd ne waxtu du may ñu ci taxaw dañuy tënk ngir ñu matale charte yépp mboolem charte yi boobu mooy ñeenteel bi juróomeel bi mu ne allaa yakuna fihi zinatun tulfitu al inda xurujiha min al manzil yére ba warta nekk taar wala yére ba lamboo ak taar goo xam ne bu génnee këram des koy xool ci la mu sol ndax taar gasa nekk ndax lan li alla takuna min al mutabarrijati bizina ndax mu bañ bokk ci la yàlla subhanahu tere woon jigéen ña te mooy ñuy tabarruj comme ni ko ceddo ya daan defee ba borom bi tabaraka wa taala waxee wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula ñoom jigéen ñi nañuy nañ bàyyi tabarruj bu ñuy maanaam di génne seen taar si biti comme na ko ceddo ya daan defee bu jëkk kon yére bu fekkee dafa am taar wala yére ba nekk taar si jëmmi boppam dafa xaraam si moom mu koy sol di ko génne dalika borom bi tabaraka wa taala waxoon na ni wala yubdiina ziinatahunna illa li buulatihinna ba aaya ba jeex bu ñu génn seen taar lu dul seen jëkkër ak ña aaya ba ne ñooñu rek la ndaw si am droit di feeñal taaram seen kanam bu dul ñooña bu demee bay génn amul droit di génne taaram si biti kon yére bi si maanaam la muy sol wala muuraay ga la muy teg ci kawam buy génn warta nekk taar warta nekk taar loolu muy juróomeelu chart bi kon mooy charte yi nga xam ne ay cheikhu Salih ibni Fawzan al Fawzan xafidahu llahu taala indi na ko fii mu des mu des yeneen ñetti chart comme niñ ko wax woon léegi xam ne diñ ko fekk ci yeneeni téere boroom xam-xam yi ay tegtal yu leer nañ eh, di ko saxal lu si mel ni muy juróom-benneel bi an laa yakuna min libaasil kaafiraat la sol moom ndaw si warta niroog yëre yéefar yéefar yi ñoomit dañoo am seen colka yow jullit bu jigéen bi waroo niroog ñoom si na ngay soloo yeneen te bi sallallahu alayhi wa sallam tere woon ne lii di jullit ñi ñuy niru niru ak ñu dul jullit ci ay façon yu bare bare bare bare bare ci jaamu yàlla yeeg ci melokaan yeeg ci ay tegtal yu bare bare bari ba waxoon na ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku niru niru lu aw nit na xam ne ci ñoom la bokk ba tax na jigéenu jullit bi dafa am nu muy solo am na ko diineem sant ne noona la la war a solo warta niroo kon yéefar yi ci seen ci seen colka kadalika ci xadis abdullah bni amr bni al-aas radiyallahu taala anhuma mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayn fa qaala inna haadihi min thiyaabi alkuffaari fala talbasha rawahu muslim xadis boo xam ne alimaam muslim soloo na ko mu di xadis bu wér abdullah ibni amr ibni alaas radiyallahu taala anhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mës a gis ma sol ay yére yoo xam ne mu asfarayn dañ koo cuuboon benn façon cuub boo xam ne si jamono yooyu yéefar yi lañ ko xamee woon ñoo daan soloo noon ñoo daan sol cuub boobu mu asfar lan la ko yenente bi sallallahu alayhi wax mu ne koy lii nga sol day yëre yéefar la bu ko sol lii nga sol yëre yéefar la bu ko sol kon charte bi góor ak jigéen ñoo si yem ku góor ki na muy solo warta niru ak yéefar yi seen seen colit waaye ndaw si E, muuraay ko borom bi tabaraka wa taala sant ak ndigal gi ko yonente bi saa sallam digal ne noona la war a muuroo buy génn warul solo wal mbaa muy muuroo di def li yéeféri di def juróom-ñaareel bi juróom-ñaareelu bi an laa yakuna muattaran la muy sol waruñu koo parfum warta am gët waruñu ko cuuraay moom ndaw si buy génn këram warul sol loo xam ne dañ koy parfum mbaa ñu koy cuuraay mbaa muy am gët loolu dañ ko ko tere ndax yenente bi sallallahu alayhi wax na ne ayuma mraatin istactarat tumma marrat ala alqawmi li yajidu rixaha fa hiya zaniya iyadu billah rawahu abu daawud wa tirmidi wa nasaa'i bi isnaadin xasan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jigéen boo xam ne dafa utiliser parfum di génn di jaar ci nit ñi di gén di dajeek nit ñi nit ñi di yëg ci moom parfum boobu maanaam li yajidu rihaa ngir gët googu ak parfum boobu mu def nit ñi di ko yëg ci moom di ko xeeñtu si moom na yëg ne njaalookat la fa hiya zaniya na ne njaalookat la kon ndaw si buy génn warta laal parfum ay yéreem waru parfum moo tax même Abu Hurayra radiallahu taala an mës naa dajeeg yoo xam ne sa jàkk ja na doon dem mu yëg benn benn parfum benn odeur ne ko ne ko dellu ñibbil ndax yow ndax yow njaalookat bi aliyaadu billah maanaam yenente bi dana jigéen bu génnee këram di parfum wu ne yëg ne mi ngi njaaloo aliyaadu billah ba mu wax si beneen xadis boo xam ne mi ngi si imam muslim xadis bu wér ida xarajat ixdaakunna ila almasjid fala taqrabanna tiiban yonent bi salaam dafa waxoon jigéen ñi mu ne kenn si yéen guy jóg di dem si jàkka ja bu mu jege la wax laa taqrabanna bu mu jege lii di gët parfum bu mu ko jege léegi bu fekkee jàkka ja lañ ko tere muy parfum di fa dem feneen taxul ñëw yoon maanaam ci gàttal ak fu mu mënti dem euh, bu buy xës ba génn këram warta laal warta jege lépp loo xam ne parfum la charte boobu war na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax boobu mooy juróom-ñaareel juróom-ñetteel bi ba léegi la muy sol charte la an laa yakuna libaasa shuhra warul nekk colka goo xam ne yërey siiw la ak euh, muuraayu siiw la man mooy muraay siiw comme ni al allaamatu ashawkaani tuxalee ci al ibnu al athir mu ne ashuhratu duhuru shay maanaam lu fës di sol loo xam ne lu fës la moom kese ko sol fu mu fu mu jaar dañ koy gestu di ko xool yashtahiru bayna annaas li muxaalafati lawnihi moo xam couleur ba la li alwaani thiyaabihim maanaam la nit ñi di sol moom solu ko fa yarfau nnaasu ilayhi absaarahum fu mu romb nit ñi di ko xool wala yaxtaalu alayhim bil ujbi wa takabbur mu sol loo xam ne lu cher la wala lu am valeur la loo xam ne puukare ak rëy lu moo ko moo ko ko yóbbee ba fu mu fu mu fu toog ñu koy ñu koy xool ak di ko joxe loolu libaas shuhra la te charte bi it góor ak jigéen a si yam charte bi góor ak jigéen ci nañuy solo ñoo sa yam góor wala jigéen kenn warul sol loo xam ne fan koy sol fa koy sol da ngay fës nit ñi di la gestu wala ngay sol loo xam ne puukare nga sa jublu ak rëy rëylu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ni ci xadis ibni umar radiyallahu taala anhuma man labisa thawba shuhratin fi dunya albasahu allahu thawba mazallatin yawma alqiyama thumma alhaba fihi nnaar rawahu abu dawud wa ibnu maaja xassanahu alallaamatu alalbaani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku sol yërey siiw yërey siiw képp ku ko sol fii si àddina ëllëg yawma alqiyaama yàlla dina la solal yërey suufe maanaam aljazaau min jinsi al amal maanaam moom siiw la sa jublu ak puukare ak réy-réylu yàlla subhanahu taala da koy suufeel yowma alqiyaama waaye du yam foofu mu ne thumma alhaba fihi nnaar yàlla da koy solal yërey suufe ëllëg yowma alqiyaama ba noppi mbugal ko ci sawar mbugal ko ci sawar kon juróom-ñetti charte yi mbokki jullit ñi ci ak tënk ñu jaaraat ci ci ak tënk ba sa jiitu mooy muraay ba yaatu wàcc ci mboolem aw yaramam ba ci tànk yi ñu bari même jigéen ñi góorgóorlu yenn saay dañuy góorgóorlu muur ci kaw ba ci suuf seeni tànk di feeñ seeni tànk awra dem na ba borom ko wax ne bu feeñee si même si julli bu feeñee julli nga yàqum tànk jigéen awra la ba borom bi tabaraka wa taala ba muy laaj ñu leen waxoon sànq ci ba muy wax si ñi cedda yi daan def bu jëkk mu ne bu ñuy bu ñuy dox di dóor seen tànk ya ah, ndax lañ sa daan takk dañ daan takk ay mbir seen tànk ya bu ñuy dox muy muy muy yëngatu nit ñi di di leen xool di eh, ngir ñuy feeñal eh, seeni seeni taar kon tànk awra la ci jigéen jigéen ay tànkam awra la warta feeñ kon fawmu mu mu yaatu wàcc ba ci mboolem aw yaramam ba muur ay tànkam ñaareel bi bu nekk taar ci jëmmi boppam la muy sol du ànd taar du nekk taar ñetteel bi du yaraax ñeenteel bi du xat juróomeel ba du utiliser parfum wala lépp loo xam ne gët la juróom-ñaareel ba bu mu niroog yërey góor wala colkay góor ni góor di solo juróom-ñaareel ba bu mu niroog colkay yéefar juróom-ñetteel ba bu mu nekk colka goo xam ne colkak siiw la fu mu génn moom kese la xool kon li war bépp jullit bu jigéen mooy mu ragal yàlla subhanahu wa taala dëggal juróom-ñetti chart yi ci colkaam ci muuraayam buy génn ndax li ndigalu yàlla subhanahu wa taala comme niñ ko tàmbale woon ci wax ji yàlla dafa wàcc ay aya ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina alayhinna min jalaabibihin balaay ja jeex ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal say jigéen say doom yu jigéen ak mbooleem jigéeni jullit ñi kon du loo xam ne maanaam eh, soxnaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo wala ay doomam ne ko wa nisaa'il mu'minin kon nekkul it loo xam ne comme ni ko ñenn ñi di waxee aaday naar la déedéet yow jullit nga jullit nga yàlla subhanahu wa dafa wàcc alxuraan ji ci yenente bi sallallahu alayhi ñeel mboolem jullit ñi ci kaw suuf indo baag naar baag américain baa ci yam maanaam yàlla ñëpp lay waxal ñëpp lay waxal wa nisaa'il mu'miniin la wax jigéen ñépp yudniina alayhinna min jalaabibihinna ne nañu wàcc seen kaw seen jilbaab ya maanaam seen muuraay ya mu sëmbërtal wàcc muur seen mbooleem aw yaram kon lool ñépp la yàlla subhaanahu wa taala wax di waxal bul fi wax ne lii aaday naar la wala nangam déedéet du aada de lii jaamu yàlla farata la ni julli nekkee farata koor nekkee ko farata bépp jigéen bu koy bàyyi bis bu nekk muy xëy di génn te du te du def li ko yàlla digal na xam ne mu ngi ci bàkkaar bu rëy comme ni ñu ko waxoon léegi mi ngi ci mooy yàlla bu rëy rëy woyofal gi ko nit ñi woyofal nag tey bàyyi ko ba mu baree baree bare taxul taxul taxul mu nekk lu baax de taxul mu ne taxul mu dagan taxul mu baax ñoo ngi ci bàkkaar te comme na ma ko jiitile woon bàyyi gi ñu bàyyi ndigalu yàlla subhanahu wa taala saa su ne mbokki jullit ni aw ay wu rëy a rëy a a nit ñi fitna su yaato yaato yaatoo yaatu la jural nit ñi te ñëpp gis nañ ko moo tax sharia xamal ne lépp lum la digal rek sa jàmm la sa maslaxa la du diisal moo tax du teengal moo tax du lenn waaye sa jàmmi àddina ak àllaaxira la kon yow mbokkum jigéen bàyyil xel charte yi ci saa sooy génn waaye yow yi góor it bàyyil xel ne lii wareef la wu yàlla subhanahu wa taala waral ba nga dëggal ko ci képp koo xam ne moom nga yilif di say doom yi jigéen di say soxna képp koo xam ne yàlla subhanahu wa taala def na ko mu féete sa suuf nga yilif ko ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yeneen tamit soo salaam dafa waxoon ne yéen ñépp ay sàmm ngeen te ku si nekk yàlla subhanahu wa taala dina la laaj lam la sàmm loo woon doom yu jigéen yam la jox sàmm lañ say soxna yow sàmm nga si say soxna sàmm nga si say doom yu jigéen yàlla dina la laaj loolee mu la sàmm loo woon te borom bi tabaraka wa taala waxoon na nii yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaraw wa quuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun gilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun ey yéen ñi gëm yàlla wegal leen seen bopp wegal ko seen njaboot kon mbir mi yamul sa bopp rek ñaata nit ñuy góorgóorlu saa su ne di jéem a def li leen yàlla digal ñoom seen jëmmi bopp waaye bàyyi seen njaboot ginnaaw yàlla ne ni ngay moytoloo sa bopp sawara wekk sa bopp wattu sawara wattul ko sa njaboot wa ahlikum naara sawara soo xam ne nee na ëllëg la koy xamb ay nit lañ ak i xeer ay malaaka yu tara tara tar ñoo koy saytu ay malaaka yoo xam ne duñu mooy benn yoon yàlla subhanahu wa taala ci lam leen digal balaa booba mbokki jullit yi nañu góorgóorlu ci wareefu mag wii di euh, muuraayu jigéen ñu xam ne responsabilité la ci mboolem koo xam ne yàlla subhaanahu wa taala dénk na la njaboot bu jigéen wala say soxna nga yëg ne wareef la bàyyi giñ koy bàyyi bàkkaar ba ñoom nañ koy ame yow may seen may seen responsable noonu ngay amee bàkkaar ba waaye di yow miy jigéen nga xam farata sii nga xam ne yàlla subhanahu wa taala waral na ko sa kaw balaa nga koy wuy ji nii ngay góorgóorloo di julli ah yenn saa ay gis ko xam ne bu julli jotee mu na abal ma kaala ma julli muy góorgóorloo di julli di góorgóor bu weer koor jotee mu woor ah? noona la war a góorgóorloo ba lii gën dangereux ndax lan saa su ne mi ngi génn saa su ne mi ngi mooy yàlla subhanahu wa bu fekkee ne nit ki def parfum génn jigéen moom moo nekk njaalookat bis bu ne bu koy def di ko génn bis bu ne ki bàyyi aw yaramam bàyyi mboolem li ko yàlla digal di def parfum di def lu ne moom bàyyiwul xel lenn lu ko yàlla subhanahu wa taala digal yeneen teen bi sallallahu alayhi wa kooku moom lu mu doon ba tax na kon bamtu woowu muy bamtu ak bari woowu bari foofu la danger bi nekk ba tax na kon euh, na ragal yàlla xam ne jullit la mu bañ a topp rek mbiri àddina topp li xew si jamono jàpp ne euh, dund gi noona la déedéet yàlla subhanahu wa taala dafa yónni si yow ab yeneen dafa wàcc si ab téere te àdduna si dafay jeex da ngay wuy ji sa boroom subhanahu wa mu regle la atte la si lam la digaloon wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin